bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alwaahidi alqahaar alcasiizi alqafaar mukawwiri lleyli ala annahaar tadkiratan li uli alquluubi wal absaar wa tabsiratan li dawi alalbaabi wal ictibaar alladi ayqada min xalqihi man istafaahu fa zahadahum fi haasihi daar wa shaxalahum bi muraaxabatihi wa idaamati al afkaar wa mulaazamati al ittiaazi wal azkaar waqafahum li da'bi fi taa'atihi wa ta'ahubi li daaril xaraar wal hadari mimma yasqituhu wa yujibu daaral bawaar wal muhaafazati ala daalika maa tagaayuri al axwaali wal atwaar axmaduhu ablaqa xamdin wa azkaa wa ashmalahu wa anmaa wa ashhadu an laa ilaha illa allah albarrul karim arraufu rrahim wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa xaliluhu alhaadi ila siraatin mustaqim waddaaci ila diinin qawim salawaatullahi wasalaamu alayhi wa ala saairi nabiyiina wa ali kullin wa saairi saalihiina amma baad mbokk yi ginnaaw bi nu santee sunu boroom sunu boroom mi nga xam ne mooy kenn te not ñépp suñu boroom mi nga xam ne mooy boroom sañ-sañ yi te bari sutura bari sutura bay jël guddi gi muure ko bëccëg bi jël bëccëg bi muure ko guddi gi te def def yooyu muy def li tax mu koy def mooy day waar boroom xel yeeg boroom xalaat yi bëgg cee yee zawil albaab yi bëgg cee yee ñi nga xam ne dañuy xalaat ba tax mu yee ca ci mbindeefam yi ña nga xam ne tànn na leen bëgg ñu yeewu mu def leen ñu dëddu àdduna mii ndax mën a fuglu saxoo xalaat ak loo waar du doy mu teg seen tànk ci euh, aaday topp ngir ñu mën a waajal kër gële nga xam ne ku fa dem doo tuxu mu baaxee leen ba ñuy moytu lépp lu koy merloo ak di ko di ko di leen jural euh, alkande mu baaxel na ba ñuy sàmmonteeg jamono lum soppiku soppiku ndax ñu mën a waajal kër ga ëllëg kooku ñoo ngi koy sant bu baax ndax xéewalam yu rëy yi muy def di sedd ne moom dong nga yàlla mooy ku baax ki te bëri teraanga mooy ku lewet ki te bëri yërmande di sedd ne kam nu yónnee woon Muhammad alayhi salaatu wassalaam xaritam la sa pem la ñim ko yónni woon ña nangu ñëpp teg na leen ci yoon wu jub woo leen jëme leen ci diini jub xocc salawaatullahi wasalaamu ali ginnaaw loolu yàlla daa wax ci alquran ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bindu ma nit ak jinne lu dul ngir nañ ma jàmm bëgguma ci ñoom wërsëg bëgguma ci ñu may leel loolu lu leer naññ la ci li ñu fiy wut wutuñu fi leneen ginnaaw loolu lañ fi wut nag wutuñu fi leneen te mooy ñu bind ñu ngir ñu jaamu ko luñ fi am ci àdduna daa war a doon luy rafetal jaamu ga waaye loolee taxuñu fee ñëw luñ fi am ci àdduna loola daa war a rafetal jaamu gi ndax jumtukaay la bu ñu fi tax a nekk waaye loolee taxuñu fee ñëw euh, kon àdduna mii nga xam ne fi lañ ñëw pour liggéey si fi moom ku ci ne ci ñun na jàpp ne du kërug sax la sëñ Abdul Ahad waxoon taalibeem ba ne ko woon kaay visité kër gi visité ko ba noppi ne ko kër gaa ngi nii mu ne ko déedéet fii du kër amagoo kër mu ne waaw amagoo kër de naan fii dalukaay bi la waaye kër gaa nga ca fañ lay tëral ëllëg boo faatoo waaye fii moom du kër waaye wax na ko dëgg kookee génn na kër googee mu doon tudde kër la euh, ba mu nga tëdd ca barabam ba kon àdduna daaru daaru nafaadin kër guy jeex la waxtaan wi nuy waxtaane soo limoon ñu ko fekk woon daaw te wóote ko ren ñu nga ci xam kenn xamul nu mu toll ñi nga ci xamul nag moo ko ëpp moo tax àdduna du maxalu ixlaad du këru sax lum doon markabu ubur la maanaam euh, gaalu gaalu jàll la danga ciy war daal jàll waaye laa manzilu xubuur du kërug noflaay déedéet kër gi di àdduna euh, masraun fi saam la maanaam dangeen ngeen di tàqalikoo yaag moom moom kër gi laa mawtinu dawaam loolu moo tax loolu moo tax ña ña yeewu woon teel a xam loolu humul ubbaad ñoom ñooy ñi nga xam ne su koor gi ñëwee ñu màng ko màng wu rafet ndax jàpp ni bu déwénee du leen fi fekk ñooñu aqalul naasi fiiha huma zuhaad ñu ëpp xel ci nit ñi ñooy def bu leen àdduna jox rek ñu ne suur naa lu leen àdduna jox rek ñu ne doy na <laughs> wallaay ndeysaan lu leen àdduna jox rek ñu ne suur naa lu mu leen jox ñu ne doy na lu tax innama mathalul xayaati dunya kamaa in anzalnaahu min alsama faxtalata bihi nabaatu l ard mimma yaakulu nnaasu wal an'aam xatta ida axadat al ardu zuxrafaha wa zayyanat wa danna ahluha annahum qaadiruun qaadiruuna alayha ataaha amruna laylan aw nahaara fa jacalnaaha xasiida ka an lam taxna bil ams kadalika nufassilu l ayaati li qawmin yatafakkaruun والآيات في هذا yàlla bi mu bëggee waa adduna ñi fi nekk tey yàlla bi mu bëggee yee waa adduna ñi fi nekk tey koor gi fekk leen fi buy dem yàlla ñu fi bàyyi daf leen wax ni adduna jàppee leen ko ab nawet mu ne leen adduna jàppee leen ko ab nawet ndax ab nawet dong la mu ne bu ñu wàccee taw mu jóge asamaan jàng leen ci bu tawee gàncax gi day jaxasoo ñoom ñépp ñu sax nit ñi li sax nit ñi daan ci lekk jur gi daan ci lekk mu ne waaye day sax ba nga gis suuf rafet lool suuf rafet lool garab yi naat ngeer mi naat xob yi naat lépp lu am xob rek naat ba waa suuf jàpp ne ah lii day du fi jóg mukk mu ne sunu mbir di ko song guddi jamono di ko song guddi di ko song bëccëg ba baa mu koy def lu mel ni lu ñu récolté mel ni ni ko fi woon démb yàlla mu ne foofu laay yem kadhalika nufasilul ayaati waaw foofu laay yem kër gu ne boo fa demee euh, da nga fay fekk âge bu ne kër gu ne fi nekk nii ñi may déglu euh, ndogu ba noppi réeraguñu boo xoolee kër gi am na fi xale yu door a judd ndeysaan am na ñu romb âge boobu dem ba ci yaayu xale yi ak seen pàpp waaye maam ji ci kër gi mi ngi fi moom tam waaye am na ñu fi nekkoon ci kër gi ci at yeenu génn ka àllam tax na bil ams mel ni nekkuñu fi léegi seeni photo yi ne ci néeg yi peut-être wala seenu tur nekk ci kër gi waaye ñoom anañu waa kër gi ñoo ànd ak seeni mbokk yóbbu leen ci armeel ya bàyyi leen fu ñu tëdd àdduna noonu la mel inna lillahi ibaadan futana talaqu dunya wa xaafu lfitana nadaruu fiiha fa lamma calimu annaha laysat li xayin watana jacaluuha jacaluuha lujjatan wattaxasuu saalixa al acmaali fiiha sufuna benn waykatu arab mboo ko wax mu ne yàlla dafa am ay jaamam yu am xel moo tax ñu fase àdduna ndax ragal fitna ndax àdduna jeeg bu pànk la te ñeme fitna góor gu ko moytul mu fitna la ba doo yóbbu dara te bis bi nit dàqali moom ci la koy wan ci la koy wan pànkam gi moom àdduna sa yére yëpp daf koy nangu def ci bay bi nangu say dàll nangu say lunette nangu sa mbaxana waaw àdduna dafa pànk pànk ba góor gu ko xam fase ko gaaw talluqu dunya waqaaful fitana wallaay ndeysaan billaay boo fekkee ku faatu bañ ko yóbbu nga xam ne àdduna moo ñàkk ngor loo am defal ko bale mbeddam yi ndeysaan étage fi jënd fii oto bët bu set ngay toiletu ndax bëgg àdduna nob la mu njëkk benn bis rek jàmbu la sàll duggun ko nag imaam doo yaramu neen ngay ñibbe ah ngi nii mu ñëw sama kër gi andiwutoon dara yaramu ne la defoon waaw daal di ko daal lay tàccu ilimaan ne ko waaw dëgg la waaye nag wax dëgg yàlla comme nekk nga ak moom lu yàgg lii may ku bokk sax boog juróom-ñaari mètre percal mu ne xanaa loolu bokk waaye dugg ko ne yow duma ko may dara ndeysaan ilimaan daa dem jël juróom-ñaari mètre percal laxas ko waa ji ñu ne ñu sang ko àdduna duñ ko fi sange sang lan daal di tàccu ilimaan ne waaw te nga ko dimbal may ko ñetti ndox ma ay <laughs> adduna moo ñàkk ngor ak góor ñi li ñuy ci moom tabarkal mu ngoog nazaru fiiha fa lamma alimu annaha laysat li xayin watana ñu am xel ba fa si àdduna ñu daal di xool àdduna biñ ko xoolee càmbar ko di xam ne kuy dëkk ku ne dëkk li feneen waaye àdduna moom du dëkkuwaay ñu daal di ne ko ah kon tey nga xam ne ñoo ko yow yam yem daal di koy jàppe nag gaal loo co daal di fab seen jëf yu baax yi nag def ko gaal wala boog ñu def àdduna mu nekk géej ñu def seen jëf yu baax mu nekk gaal ñu daldi jàll romb àdduna mbokk yi bu àdduna melee nii nun nu mel nii nu bind nu ngir ñu jaamu yàlla fii sunu mbokk ma al ustaas muhammadul amin donde rahimahullah mu ne nu indi ñu fi ñu xam ne dañuy jeex fii di jeex ñu bëgg ñu fee liggéey loolu dul jeex ndax dañoo jëm ci ku dul jeex ak fu dul jeex mu ne kenn ëpp nu problème ndeysaan saas Muhammadul Amin doon di moo ko daan wax ah kon war na ci mukallaf mukallaf kan mooy mukallaf ci kër gi tey janq bi tàmbalee gis ay regalam ci mukallaf yi la bokk xale bu góor bi tëdd géwant tubayam too tooy ak man niyu maanaam gént du jot jaxasoog jigéen tubayam tooy man niyu ci mu kàlla fi la bokk foofu la tàmbali ah kon mukallaf yooyu war nañoo seet nag mazhabal axyaar mazhabal axyaar yoonu gaa yu baax ya su ko defee buñ gisee yoonu gaa yu baax ya wa yasluka maslaka ulil ulil nuha ñu jaar fa nafaña am xel jaare woon wala absaar daa di waajal nag joxoñ ñi nga xam ne moom lañ leen di joxoñ daa di xool xool fi ñu leen joxoñ waaye yoon yooyu yépp yoon wa ca gën a jub soobuwaay yépp soobuwaay wa ca gën a jub mooy lëwër te jële jóge ci yonent ba sayyidul awwalina wal axirin yoon woom joxoñ moo gën a jub ci yoon yi wa akramu saabiqina laayiqin salawatullahi wasalaamu alayhi wa ala sairil yàlla nag daal wax ne wa taawanu ala al birri wa taqwa na ngeen dimbalante ci luy tax a baax di dimbalante ci luy tax am jëm fexe leen ba seen doom yi baax te am jëm waaw yonente ba daal wax ne wallahu fi awni al abdi ma daama al di fi awni axi yàlla day dimbileeb jaam li feeg jaam baa ngi di dimbile mbokkum jaamam daal di waxaat ne man dalla ala xayrin fa lahu mithlu ajri failihi ku tegtel lu baax ku ci jëf rek ngeen bokk ko daal waxaat ne man daa ila hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu laa yanqusu dhalika min ujurihim shay'a mu ne ko woote jëm ci njub ku la fekk ci njub nga am tuyaaba yi ña topp ñépp te doo wàññi ci seeni tuyaaba dara mu xool benn bis benn saxaaba di mbokkam mu ñuy wax ali radiyallahu anhu mu ne ko fa wallahi li an yahdiya bika li an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min humri naam ali mu ne mu ne ko giñ naa ci yàlla nga defar kenn nit nga defar kenn nit moo gën sold boo mën a am nga defar kenn nit moo ko gën a am moo ko gën mu ngoog bi ñu gisee loolu ñun waa Sud FM ak euh, sponsor yi <laughs> ñun waa Sud FM ak sponsor yi ak ñu koy àndal ñépp ñu gis ne loolu yonent bi wax ku ne ci war a dugal loxoom loolu yàlla wax ku ne ci war a dugal loxoom wa taawanu alal birri wa taqwa ñu gis ne kon tënk fi ay addis yu wér di ko waxtaane koor bu jot bis bu jot ci waxtu wii loola mën naa am buñ amut lañ cay bëggit ñu am ca dara ñu am ca dara ñu daal jël yoon woo xam ne yoon wuy mën a defaral nit ki ëllëgam la jël addis yooyu euh, ànd ak ay teggin ci zahir ak ci baatin addis yoo xam ne mën naa xemmem loo nit ba mu xemmem mu tiit loo ko ba mu tiit indi mboolem xeeti teggini saalikoone yi addis yi dëddu àdduna addis tàggat bakkan addis yi defar jikko addis yi laabal xol addis yi faj xol addis sàmm ay cir addis yi jubbanti dëng-dëngi cër wa xayri saalika min maqaasidil aarifina loolu moo waral Sud FM seen rajo saa bu ñëwee ci koor rekk bu umee koor tàmbaleeg yéen waxtaan yi wa xasbuna allahu wa ni'mal wakiil wala xawla wala quwata illa billahi al ali al azim ñi ko fekk woon daaw te wuute ko ren ña tukki yàlla nañ ñibbisi ci jàmm ña feebar yàlla leen yàlla saafara ña ca faatu yàlla na yàlla yërëm leen ngi taxawoon ci hadis quinze hadis 1558 ci lañ taxawoon daaw ci riyaadu saalixiin ci bunt bi jàngale euh, di araamal seedaw fen tey bu ñuy tàmbali incha allah noo ngi tàmbalee kon ci buntu 264 hadis 1559 waaw buntub buntub 264 waaw war a tàmbalee ci hadis quinze cinquante neuf incha allah bunt boobu day wane araamal gu ñu araamal saaga saaga nit wala saagaw fas laanu insaan bi aynihi aw dàbba ne debet aw saaga wala wax ju bon mbaa ju ñaaw teg ko ci deru nit wala sax aw fas ku ñuy tere nga saagaw fas mbaa am muus di la tere nga saaga golo mbaa ab këlbu nit waxi noppi nit waxi noppi euh, abu saydin ibnu thabit ibnu daxaak al ansaari radiallahu anhu wa huwa min ahli bay'ati ridwaan qaala kii mi ngi tudd Abu Zayd ibnu Thabit ibnu Dahhaak al ansaari bokkoon ca ahlu bay'ati ridwaan mooy ña doon jaayanteeg yonent ba ca bay'atu ridwaan ba yàllay wax laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubaayi'uunaka tahta shajara nee na yonent ba dafa waxtaan ak ñoom ne man xalafa ala yaminin bi millatin xayr al islaam kaziban mutaamidan fa huwa kama mu ne ku giñ ci ngiñal leneen diina lu dul islaam waxul dëgg te tey ko moom lam wax rek lañ koy jàppe ngiñ daal lislaam dafa am nu mu ko tërale te mooy giñ ci yàlla ku fi bàyyi millatul islaam nag di giñ ci leneen mu ne la nga wax rek ca nga nekk la nga nekk ca nga nekk ñu ne waaw mu ne man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawmal qiyaama mu ne ku xaru ku xaru la nga rayee sa bopp lañ lay mbugale bu yawmal qiyaamati ku rak ku xaru maanaam képp ku taal sa bopp fab essence tuur ko ci sa yaram taal ko bu ëllëgee <clears throat> dañ lay jox essence ak taalukaay ngay tuur essence di taal rek bu méttee nga daw te kenn du ko fay te du jeex ku jël paaka jam ko boppam noonu ku jël paaka jam ko boppam noonu ku takk boppam ci buum xaru noonu ku naan ay doom ba dee noonu moom daal képp koo xam ne kii xatala nafsuhu bi shay'in uzziba bihi yawmal qiyaama ñu ne waaw muy ñaar ñetteel ba walaysa ala rajulin nadrun fi ma laa yamlik mu ne nit kenn gàllu ko nisaru lu moomut waaw maanaam wax ne su ma yàlla mayee taaw bu góor ah, euh, danaa danaa danaa màbb pale yow lu si yoon ci pale muumoo danaa maye pale ngeen baal ma lu si yoon ci pale bi muumoo ko ba koy maye da ngay ci loo moom loolu la yonte bi di jàngale <coughs> waaye li waral imaam Nawawi indi hadis bi mooy wa laanul mu'mini ka qatlihi yàq dërub jullit moo rey koo yem allahu akbar yàq dërub jullit moo rey koo yem laanu ko ŋàññ ko mbaa saaga ko wala rëbb ko mu naa ah, mu ne moog rey koo yem loolu loolu loolu tax mu indi bunt bi fab ab baat teg ko ci nit ba nit ki nekkatut ki jël baat baatub dëmm wax ko nit ci pénc mi ba waa koñ bi yépp di ko ko xoole yonent bi nee na rey nga ko allahu akbar wa laanul mumini ka xatlihi sallallahu alayhi ku ko déggal day penc mi ci abu hurairata radiallahu mu ne yonente ba daa wax ne laa yambaqi li siddiqin an yakuna laanan rawahu muslim mu ne jaaduwul ci ku bëgg àgg ci siddiqiya baax lool te dëggu ngay nekk saagakat kooku warta nekk saagakat maanaam borom làmmiñ wu ñaaw di wax lu bon ci pénc mi ñu jëlee ci abu darda radiyallahu mu ne yonente ba nee na laa yakunu la'anuuna shufaa wala shuhada yawmal xiyaam borom làmmiñu ñaaw yi borom làmmiñu ñaaw yi duñu ramm kenn duñu seede kenn bu yawmal xiyaamati bokkuñ ca ca dara borom làmmiñu ñaaw yi saagakat yi xastekat yi jëwkat yi ñooñu bu yomal xiyaamee du ñu nekk sufaa du ñu nekk suhadaa yàlla nañ ci mucc yu jële ci samra jundub radiyallahu anhu mu ne yonente ba nee na laa talaanu bi laanatillah wala bi xadabihi wala bi naar bu leen rëbbante ci rëbbam yàlla bu leen rëbbante ci merum yàlla bu leen rëbbante ci sawara yooyu yépp bu leen ko def bu rëbbante ci rëbbum yàlla bu leen rëbbante ci merom yàlla bu leen rëbbante ci sawara way ci sawara rawawu abu daawud wa tirmisi ñu jële ci abdullah ibn mas'ud anhu mu ne yonente ba nee na laysa mu'minu bi ta'an wala laan wala al faish wala al bazi mu ne ñeenti jikko yi jullit du ko mel ku gëm yàlla ñeent yi du benn du ci nekk ci moom taan taan mooy ku gis nit nga jam ko jam ko baat mooy nga sikkal ab juddoom mu ne jullit du def loolu kenn du sikkal juddub nit ñu ne waaw mu ne laan laan mooy ku ñaawu lammiñ di rëbbi nit alfaaxish mooy koo xam ne kii ku njombuteef la lu bon rekk lay wax albazi mooy ku rattaxu lammiñ ñeent a ngi nii ab jullit du ko mel tabarakallahu sallallahu alayhi wa wax nu ko kon ëpp na di mel bu ko kenn ci nun mel tabarakallah jërë ngeen jëf ak si nañ fa war a yëkkatee jotaay bi ci kanam tuuti ñu wel ko ci eh, yasalunaka fi diini wal xayaa tabarakallahu di jégglu ñépp ba subaak jàmm ci waxtu wi yàlla nu yàlla boole sàmm boole nu aar nangu seen koor nangu suñu koor yal yàlla defar seen mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara yéen a ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu